ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu badrinil kubra muy xare badar bu mag bi gisoon nañu tàmbali xeex bi ah, gisoon nañu ki nga xam ne moom lañ njëkk a faat ci jullit ñi muy mihja mawla umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ginnaaw gi gisoon nañu nekk ci toppoon comme ni ko imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi waxe woon moo doon xaarisa ibn suraaqa radiyallahu taala anhu wa arda al ansaari gisoon nañu tamit discours bi nga xam ne dénkaane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon jox saxaaba yi radiyallahu anhum gisoon ko ci xadiisu seydna anas ibn maalik radiyallahu taala anhu te ne ci saxiixu imaamu muslim ibnul xajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi euh, mu waxoon doon ñu nettali lim leen waxoon doon leen soññ di leen wax quumu ilaa jannatin arduha as-samaawaati wal ardu jóg jëm ci àjjana joo xam ne yaatuwaay bi largeur mu ngi tolloog asamaan yeeg suuf gisoon nañu <clears throat> na ko as al-jaliil di Umayr ibn al-Humaam radiyallahu taala anhu wa ba mu ko déggee la nga xam ne moo doon réaction am ak li nga xam ne loolu la wax ak ni mu def sànni tàndarma yooyu mu ne woon bu ko jeel xalee de la in ana xayitu xatta akula tamaraati haadi innaha la xayaatun tawila ne bu dundee de ba lekk tàndarmaam yi ay waay dund googu ginnaaw bi mu yëgee ne lii xuusal fii mooy yaa nga biir àjjana waaye waaye kon dund boobu daal dinay gudd waay gisoon nañ ni mu defoon euh, am na tamit yuñ ci waxoon euh, loolu gisoon nañ tarjamaay ñett ñoo ñépp di Seydina Mihja al-Akkiyu ak ki nga xam ne mooy Haarisa ibn Suraaqa gisoon nañ tamit tarjama euh, ki nga xam ne mooy Umayr ibn al-Humaam radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bi kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am na ñett ñu génn àddina ci ñoom kuffaaru Quraysh ni <coughs> gisoon nañ ne ñeent gaay deewoon na mooy al aswad ibn abdil asad al maxzumi ar boroom jikko yu ñaaw te yiis yooju daal aswad aleyhi min allahi ma waaye naka noonu Shaybat ibn Rabi'a ak frère am Utba deewoon nañu ñoom it ci mubaaraza gi ci léewaatoo gi defoon ak Seydina Hamza ak Seydina Ali euh, ak ki nga xam ne mooy al-Walid ibn Utba di doomi Utba moom it deewoon na ak Seydina ki nga xamante ne moo nekkoon ki ñetteeloon ñoom Seydina Hamza di Ubayda ibn al-Harith ibn al-Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi nag di ñu nettali ba léegi ci ghazwatu badrin foofu kon gis nañ ne kon xeex bi tàmbali na yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ñu fàttale ko imaam ibn isxaaq waxoon na te fii ñu toll yi lool la wax kon imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi di ñu nettali li ci continuer mu ne summa tazaaxafa annaas wa danaa ba'duhum min ba'd mu ne ginnaaw gi loolu nag bi yooyu xewee nag summa ginnaaw gi tazaaxafa annaas xeex bi daal di tàmbali yawmu zaxfi mooy yawmul qitaali wal harb Allahu akbar xeex bi tàmbali wa danaa mu jege ba'duhum lenn li min ba'din ci ñeneen ñi mu ne moom imaam ibn isxaaq raxmatullah aley amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asxaabahu an laa yaxmilu xatta ya'murahum malgré loolu lépp yonent bi aleyhi wasalaam waxoon na bi ñuy jege ñuy jegewante kuffaar yi di ñëw di leen jeges moom digaloon na loolu gisoon nañ ko mu waxoon na leen moom aleyhi salaatu wasalaam ne leen laa yaxmilu xatta ya'murahum bu leen chargé mukk yéeféer yi bu leen leen song fekk doxuma leen digal gisoon nañu ci riwaay imaam muslim biñ waxoon sànq bu seyna anas boobu dana leen bu kenn def dara xatta akuna ana duna bu kenn jël benn initiative lu dul ma nekk digganteem ak la mu nar a def waaye waxoon na leen tamit ne in ak ta nafakumul qawm fandahuhum ankum bin nabl mu ne bu leen gaa yi jegesee na ngeen leen repousser ak seen flèche yi ngeen yor loolu gisoon nañ ko tamit ci saxiixu imaam al buxaari ci xadiisu abu usayd radiyallahu anhu mu ne woon ida aksabukum farmuhum wastabaq wastabqu nablakum bu leen yéeféer yi jegee daal farmuhum sànni leen seen xeej wastabqu nablakum te na ngeen dese nag seen flèche yeeg seen xeej yi bu leen bàyyi leen ba assuré wu ne bu ngeen tiiree dina dal ngeen door koo def kon loolu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax waaye bis keroog moom aleyhi salaatu wassalaam comme li nga xam ne noonu la ko imaam al Bayhaqi raxmatullah alayhi solo ci ad dalaa'il di dalaa'ilu nubuwa naka noonu imaam alxaakim daal dina koy solo te imaam albayhaqi ci yoonam la ko jële muy imaam alxaakim mi nga xam ne mooy sëriñam mu jële ko ci moom mu jaar ci yoonu imaam ibn isxaaq mu ne xaddatani umar bn abdillah bn urwa an urwa ibn zubayr annahu qaal mu jaar ci yoonu Yunus ibn Bukayr mu jële ci seydina imaam ibn Isxaaq raxmatullah ala aljamii mu ne xaddasanii nettali na ma Amr ibn Abdillah ibn Urwa mu ne Amr di doomi Abdillah di doomi Urwa moo ma nettali mu jële an Urwa ma Amr Umar ibn Abdillah Umar di doomi Abdillah ibn Urwa moom moo jële ci Urwa ibn zubayr di maam ji annahu qaal raxmatullaahi radiyallaahu taala anhum mu ne ja'ala rasuulullah sallallaahu alayhi wa sallam shi'aar al-muhaajiriina yawma badr yaa bani abdirraxmaan wa shi'aar al-xasraji yaa bani abdillaah wa shi'aar al-aws yaa bani ubaydillaah wa sammaa xaylahu xaylallaah allah allah moom Seydina Urwa kon nga gis ne euh, xadiis boobu mursalun saxiix la muy mursal bu wér ndax ci Seydina Urwa la yem mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog Badr dafa def symbole bi nga xam ne moom la muhaajiruuna yi di wax shi'ar mooy symbole li nga xam ne moom lañuy wax ci biir xeex bi nga xam ne bu ñoom ci lañuy xamante seen biir yawma badrin yaa bani abdirahman loolu moo nekkoon seen symbole yéen doomi abdirahman allahu akbar jaamu ki fees dell giir ma de wa shi'aar al-Xasraji mu jox waa lansaar ne leen yéen nag seen symbole bi ngeen di wax ci biir xeex bi ngeen ciy xàmmeewante mooy yaa bani abdillah yéen waa kër yéen doomi abdallah jaamu allah mi nga xam ne mooy allah allahu akbar wa awsi beneen partie bi ci waa ahlu madina di waa aws yaa bani ubaydillah yéen doomi yéenu doomi ubaydillah mooy as njaamu si yàlla lépp nga gis lépp day dellu ci yàlla leleen wa samma xaylahu li nga xam ne fas yim yoroon te bariwuñ mu tuddee xaylallah allahu akbar gawa xaylallah fasuy borom bi subhaanahu wa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kon loolu la wax saxaaba yi xeex bi commencé imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu nañ kantaa yi nga xam ne nag ñooy kuffaaru quraychin yi keroog abu jahlin mi nga xam ne moo leen jiitu moo leen ginnaaw bi ñu reyee shayba ak utba ibn rabi'a naka noonu reyaale seen doo doomu kenn ki ci ñoom di al walid ak al aswad ibn abdil asad al maxzumi alayhim min allahi ma yastaxiquun imaam ibn isxaaq di nettali lan la abu jahlin jox ay directive waa ñi nga xamante ne nii ñooy waa quraysh imaam ibn isxaaq di nettali lool nag ne wa xaddatani muhammad ibn muslim ibn shihaab ibn ne wa xaddatani te na ma muhammad ibn shihaab di muhammad muslim ibn shihaab mooy imaam az raxmatullaahi aleyhi euh, moom di imaam az-Zuhri an Abdillah ibn Sa'laba ibn Su'ayr al ibn Su'ayr mu jëre ci sëriñam moom imaam az-Zuhri di Abdullah ibn Sa'laba ibn Su'ayr mu ne moom xalifa wala xaliifi bani zuhra nekkoon aliyewu waa bani zuhra annahu xaddasahu moom moo ko nettali ne moo nettali imaam ibn isxaaq ne raxmat moo nettal imaam az-zuhri raxmatullah ne lamaltaqa nnaas mu ne keroog badrin bi nga xamante ne nii ci la ñaari kuréel yi daldi daje wadanaa ba'duhum min ba'din nee na ñenn ñi daldi jege ñeneen ñi moo ñu commencé jege wante na xeex xam ne xeex bi war a tàmbali mu ne qaala ci la waxe abu jahl ibn abu ibnu hishamin mu ne ci la abu jahlin kàccoor bi ñu naan abu jahlin di doomi hisham waxe tenir discours ci waa Quraysh ngir nag ah dëgëral leen ngir ñu bañ a décourager nag ci li xewagul ah mu ne leen muy ñaan nag borom bi nag jublu nag ci yàlla ne day ñaan moom al Abu Jahl ibn Hisham mu ne nag day ñaan yàlla nan la ñaane yàlla mu ne allahumma e yow suñu borom aqta'ana lirrahim ñu ngi lay ñaan man Abu Jahlin maa ngi lay ñaan tey ci xeex bii aqta'ana lirrahimi wa aataana bima laa bima laa na'rif fa axinhu lgadaa mu ne moom almal'uunu Abu Jahl ibn Hisham alayhi min Allahi maa yastaxiq mu ne day e, wax yonent bi alayhi sa day ñaan borom bi mu def e, ubbee leen en tout cas jàppale ki nga xamante ne nii moo gën a jege dëgg ci ñaari kuréel yi huwa jaahilun haqqan wallah mu ne allahumma ee yàlla mi nga xamante ne nii ci di suñu boroom aqta'ana lirrahimi maa ngi lay ñaan yow man abu jahlin aqta'ana lirrahimi ki nga xam ne ci ñaari kuréel yi ñun ak jullit ñi gi nga xamante ne nii moo ci wala man Abu Jahl ak Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam maag moom aqta'na li rahim ki ci gën a mën a dagg njurug mbokkoo ki ci gën a dagg ak mbokkoo wa aataana daq ñoo indi bi maa laa naarif ci loo xam ne ñun ñépp kenn xamu ko fi kooku noonu noonu nga xam ne moom dogaa koonu mbokk la ci ñun ñaar yàlla dama lay ñaan Abu Jahl sama diggante Muhammad Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam moom ku ci gën doon lii rek yàlla na ko laaj tey ku ci dàq dagg mbokk aqtal naa leen rahm ba pare dàq ñu fee indi loo xam ne Quraysh ñun kenn xamu ko woon fa ahinul ghadaa yàlla na ko alal tey waaw akbar fa kaana al moom comme que dane day day sàkku nee na day sàkku yàlla dimbali awla al al fariqayni bis sawaab ki gina yelloo ki gina nekk ci njub ci ñaari kuréel yi yàlla na ko yàlla dimbali buur yàlla fa kaanam moom Abu Jahl nekk ki nga xam ne nag moom la yàlla ñëw daal di duma ndax mooy ci kuddoo gina lu nekk moo gina mel noonu waaw akbar xadiis boobu nag imaam ahmad daal dina koy solo raxmatullah alayhi na ko noonu imaam alxaakim an-Naysaburi raxmatullah alayhi daal dina koy solo te mu ko solo dane saxiix ala sharti shaykhayn dane lu wér la ci sharti imaam al buxaari imaam muslim la imaam al dhahabi daal ne wa huwa kama ne li mu wax noonu moom imaam euh, alxaakim noonu la na ko noon imaam an-Nasaa'i daal dina koy solo ci kitaabu tafsir ci sunanul kubra imaam ibn jarir tamit daal dina koy solo mooy xadis boo xam ne bu wér la ah bi mu waxee lool nag moom abu jahlin ci la suñu boroom subhaanahu wa ta'ala wàcce ci suuratul anfaal aaya 19 ba'da a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim in tastaftixu in tastaftixu faqad jaa'akumul fatx wa tantahu fa huwa lakum wa in ta'uudu na'ud wa lan tughniya ankum fi'atukum shay'an walaw kathurat wa anna allaha ma'al mu'miniin suñu boroom subhaanahu wa ta'aala daldi wàcce bi Abu Jahlin waxee loolu ne aqta'naa lirrahim wa aataanaa bimaa laa na'rif fa ahinhu al-ghadaa bim ne sama boroom man Abu Jahlin maa ngi lay ñaan ka ki nga xam ne moo dàqa dokk mbokk ci ñun gin fee indi lu ñu xamul nga daldi koy alak tey suñu boroom nag daldi wàcce in bu ngeen sàkkoo buur yàlla àtti seen diggante yéen ñaari kuréel yooyu daldi wane ana moo ci nekk dëgg daldi dimbali ki ci nekk dëgg xamal ne yéen kuffaaru qurayshin yi alaa abu jahlin miy laaj loolu faqad jaakum al fath li ngeen doon ñaan de naan yàlla dimbali ku gën nekk ci dëgg ci ñaari kuréel yi dikkal na leen mooy buur yàlla def na tey Badr ñu gañaleen te ngañaay laa ngi tàmbali par benn benn ñuy dagg doq yéeféer yi benn par benn wa in bu ngeen arrêté nag génn ci seen kéeféer gi ngeen nekk te gëm sama jaam bii ma leen yónnee di yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa huwa xayrun lakum xamal ne loolu de moo gën ci yéen wa in ta'udu bu ngeen delloo nag ci weddi gi ngeen ko weddi ba pare ne di ngeen xeex ak moom fii ba àddinay tukki fii ba xare yi ñëwaat ci kanam wa in ta'udu bu ngeen delluwaatee ci di ko xeex naut ñun borom bi dinañu dellu di ko dimbali moom sama jaam bi ni aleyhi salaatu wassalaam walan tughniya ankum te yëg leen te xam ne yen ko yi du leen jariñ ankum ñee du leen jariñ dara fi atukum seen mbooloo yi nu ngeen bari bari bari yéen a ngi nekk mille et poussière ñii nekk trois cent treize wala trois cent quinze man nga ne trois cent et quelques dix et teewul trois yooyu ñooy nërmeel tey Badr fii nga xam ne ñooy mille yooyu ndax la walan tughni ankum fi'atukum shay'an walaw kathurat buur yàlla ne seen mbooloo yooyu du leen jariñ dara même lu ñu bari bari bari moo tax mbir yi du ci nombre allahu yansuru man yasha buur yàlla subhaanahu wa mooy dimbali ku ko neex mbir yi nekkul ci ay nombre jédé laaj ko la alxuraan wax doon nettali kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathira bi idnillah kam ñoo ñële ca xeexu taalut baak jaalut ca yonente yàlla daawudu ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam fekkoon mu bokkoon ci armée bi ci soldat ñoom ñi gëmoon yàlla ñu ne ak li ñuy néew néew kam min fiyatin qalilatin ñaata yoon la ay kuréel mbooloo moo xam ne xaliila ci ñu néew lañ ci nombre waaye ñu bari lañ ci ngëm yàlla seen force de yàlla mën na déplacer aljibal wal euh, euh, euh, wal mën nay déplacer montagne yeeg tund yi ñu doon wax naan kam ana ñaata min fiatin qalilatin ñaata yoon la kuréel gu tuuti xalabat la gañe daal di noot fiatan kathira mbooloo mu baree bari te nag ngeen xam ne buur yàlla ma saabiriin way aji ngëm ñi nga xam ne ñooy aji muñ yi ñooñu ñooñu la buur yàlla di àndal ñoom lay dimbali kon loolu la suñu boroom wàcce ne leen wa anna allaha te yëg leen ne buur yàlla ma'al mu'minina ñu mu ngi ànd ak way ngëm yàlla yi moo tax yow moom sa problème bu ko def leneen yow essayel boo bëggee yàlla di ànd ak yow foo man di ne ak ci loo man di nekk kun minal mu'minin bokkal ci ñi nga xamante ni ñooy al mu'minin boo ko defee rek xamal ne yow yàlla dimbali na ndax buur yàlla nee na wa inna allaha ma'al mu'minin te yëg ne àddina du masa soppeeku mukk mukk mukk ba ñaari kuréel kuréel fi'atun kaafira jàmmaarloog fi'atun mu'mina buur yàlla di jàppale fi'atul al fi'atul kaafira kallaa loolu man dane nga ne ma waay yow mais yow looy wax ni yow suñu àddina bii ñu nekk daanaka xeex yi am yëpp nga xam ne daal léegi xeex yi benn rek la xeexu yéeféer yéeg julli ñu loolu rek ka te fu mu amee daanaka nga gis julli ñi la ñuy ñu ne la déet est-ce que incarné nañ mu'min dëgg-dëgg ndax incarné mu'min dëgg nit du ko def mbooloo du ñu ko def lu dul ne ndimbalu yàlla ñoom lay àndal ndax buur yàlla wax na taw xam euh, euh, laa mu laa tabdiila walan tajida li sunnatillahi tabdiila walan tajida li sunnatillahi tahwiila li yàlla tëral doo mës a gis muy am changement wala luñ ciy soppi déedéet bu demee noonu rek xool leen seen biir looloo tax keroog Uhud biñ ne mais lan moo tax nan lañ def ba ñuy gën a laa ah, wax suñu boroom ne déedéet wax leen ko seen bopp lu tax ñu gañe ni mu ne buñ leen gañee yéen a tax voilà mooy ne ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasallam xoolal ñi nga xam ne ñooñu lañu gañe te ñuy ay jullit tax kenn du dee yéefar lañuy jullit leen nan lañ mel ak awaamiru rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ak nawaahi mais yow bu dee arme boo xamante ne ni ñenn ñaa ngi naan sànga bu julli jotee ñoom laata laata xeex bi ak après sax ak avant ak durant xeex bi doyadal julli lañ fi nekk même bu dee ay turu Abu Bakr lañ yor Muhammad Ismaïl Ibrahim yooyu lañ yor al-Yazani wax sant bu leen neex ut leen waaye xoolal fan lañu toll digalu yàlla yi fan la leen toll bu amee faay rek xamal ne faay ba foofu lu jóge ndax wa anna allaha ma'al mu'minin yoo xamante ne nii di xeex ne ay jullit ngeen mais ngeen ay principes yi ngeen di yi ngeen di défendre l'islam bokku ci ñun on on def ñun suñu xeex bi c'est pour les libertés c'est pour bu ñu gagner après teg un état démocratique lay tudd leen nu leen neex ci tur yi siiw ci lislaam yàlla du leen dimbali mukk wa anna allaha ma'al mu'minin te nag in yansurkumullah fala ghaliba lakum boo fexee ba bokk ci ñi gëm yàlla bu leen yàlla jàppale amul kenn koo xam ne dina leen noon man da kon nag noonu la xeex bi tàmbalee Abu Jahlin wax lool naka la xeex bi tàmbale jullit ñi radiyallahu taala anhum wa ardaahum bi xeex biy tàmbali noonu imaam ibn isxaaq daal di soloo ne seydina awf ibn bi nga xam ne ci lañuy commencé di dugg ci xeex bi mu ne yaa rasul allah sallallahu alayhi wasallam yudxiku rabba mu ne seydina Awf ibn al-Haaris te lii gisoon ko bi ñuy def tarjamaam moom radiyallahu taala anhu wa arda bokk ci ñi jëkk a dugg ci lislaam te bokkoon ci waa ahlul madina ahlu madinati rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam di Awf ibn al-Haaris ñu ngi ci Awf ibn Afra bokkoon ci i doomi Afra yooyu radiyallahu taala an Afra mu ne yaa rasulallah keroog Badr noonu mu ne yaa rasulallah yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ndaw yàlla li maa yudhiku rabba min abdi ana lan mooy kontaanloo boroom bi ci jaamam nii ñu jàmmaarwoog yéefér ñu ngi nii di jege si ak si xeex bi tàmbalee ci yépp man damaa bëgg xam man Awf ibn al ibn Afra maa yudhiku ana lan mooy reetaanloo ana lan mooy kontaanloo ar rabbu borom bi subhaanahu wa taala min abdi ci jaamam man daal fii mu ne xool ñi ñii ñoom ñoo ñoo ñoom ñoom ñoom ñoo jox lépp seen borom tax wax dëgg yàlla taxaw ci xeex buyitu commencé ba ay moor am amoo dara looy laaj ngay laaj lan moo kontaanloo borom bi kooku mooy ne allahu akbar kii paniqué wul te nag fii mu ne xoolu ci àjjanaag xoolu ci lo moom ngërëmul boroomam ana lan moo kontaan loo boroom bi idil muridu laa yuridu abadan ghayra rida rahmaani haythu qasada même bu dee ne ndax murid bi nga xam ne mooy jullit bi moom lenn rekk lay bëgg mooy ana ngërëmul borom bi fu muy man di nekk nag même bu dee ne dafa nekk en face de Abu Jahl ibn Hisham jayshu Quraysh jayshu Makka wa hum alf wa ziyaada même bu dee ne ñi jàkkaarloo mooy Abu Jahl boroom gawar yu bari yi yu bari noos gu bari bi armement bu bari bi puissance bi ñu am ak tamit nekk nombre bi ñu doon waaye loolu tiitalu ko moom daal ngërëmu yàlla lay laaj mu ne maa yudxiku rabb min abdi ana lan mooy kontaanloo boroom boroom bi subhaanahu wa ci jaal jaamam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko xamsuhu yadu yadi xamsuhu yadu wala xamsuhu yadi fil aduwi xaasira mooy mu dugg ci jéef ci biir noonu yàlla yi te yorul mbubbu koom xeex sans yor loo xam ne moom lay protéger wu bi mu déggee lool mu ne fa nazaa dir'an kanat alay mbubbu koŋ bi mu soloon moom Seydina Awf ibn al-Harith mu daal di koy dindi sànni ko fa qadafaha mu sànni ko summi ko sànni ko summa axada sayfahu fa qaatala hatta qutil mu daal di jël xeej xaar armem daldi xeex ba ni nga xamante ne nii ak yéeféer yi ba ni nga xam ne noonu lañu ko raye moom seydina Awf ibn al-Harith radiyallahu taala anhu wa ardaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon xeex bi tàmbali na euh, bi mu commencé nag tournure bu gaaw la def mooy ne yéefiru Quraysh ni dañu commencé jullit ñi di leen rey rey bu gaaw suñu boroom subhaanahu wa jamono jooju yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi dellu ci arish bi di ñaan boroomam subhaanahu wa di ko tàllal ay loxoom xeex bi tàmbal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dellu ak seydina abu bakrin radiyallahu taala anhu fil arish yunaadi rabba di daldi woo boroomam di ko dagaan di ko ñaan dangay gis ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci biir xeex bi waaye noo seulement waxuma ci biir xeex bi avant xeex bi ci biir xeex bi ak après lépp da doon dagaan ba ni xeex bi jeexe da doon dagaan boroomam di ko ñaan mu defal ko li nga xam ne moom la ko dig muy ngañaay googu Allahu akbar suñu boroom daal di koy dimbalee indil ko ay malaaka yoo xamante ne ni ñooy bokk ci xeex bi daal di ciy participer comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisa woon ci xadiis boo xam ne tuddoon nañ ko bu weesu imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa dellu ànd ak seydna abu bakrin ci xayma boobu ñu ko defaral mu daldi for ba tuuti daldi yëngatu ne abshir ya aba bakr ataaka nasrullah hada jibrilu axidun bi anaani farasin yaquuduhu ala sanayaahu naqu awil xubaar mu ne ko abshir yaa aba bakr duggee kon ci tànt bi di ñaan xeex ba tàmbali na mu ne moom abshir mun xaw a gëmm tuuti yeewu yëngatu ne ah, abshir bëggal yaa aba yow Seydina Abu Bakr ataaka dikkal na la nasrullah ndimbalul yàlla subhaanahu dikkal na la yow Seydina Abu Bakr ndax lan hada Jibrilu maa ngi nii di gis Jibril mu ngi nii di ñëw aaxidun bi anaami farasi yaquudu mu ngi yor ci goj laxaabu benn fas la yor téye ci goj gi yaquudu di ko wommat di dugg ci xeex bi nag ala sana yaaw naq al imaam Ahmad ibn Hanbal daal dinay solo ci sanad boo xam ne bu wér la Seydina Ali radiyallahu ci moom lañ ko jëlee Abi Saalih al-Hanafi moo ko jëlee ci Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne qiila li caliyin wa li abi bakrin radiyallahu anhuma yawma badrin maa ah, maa axadikumaa jibril wa maa al aaxar mikail wa israfil malakun cadimun yashhadu alqitaal wala yuqaatil allahu akbar moom mu ne seydna ali mu ne qiila lii am na ci benn riwaay boo xam ne imaam ahmad it solo na ko mu jaar ci xaarisa ibnu mudarrib yàgg nañ ko fay tudd muy rijaaluhu saxiix xayru gayra xaarisa wa huwa thiqa loolu la imaam euh, al-haythami waxoon ci majma'u zawaa'id foofu seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anhu dane qiila lii yawma badrin nee nañ ma bésu badr yow maaka ànd ak yow Mikaayil yow Mikaayil moo ànd ak yow ma wa ma Abu Bakrin ki ànd ak Abu Bakr nag mooy Jibril Jibril Seydina Jibril alayhi mu ngi ànd ak Seydina Abu Bakr yow nag Seydina Ali Mikaayil mu ngi ànd ak yow Allahu akbar ci riwaaya bii bu ñëwee ci riwaaya biñ newoon bi Abu Salih al-Hanafi jële ci Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne qiila Ali moom Seydina Ali di nettali ne nee nañu Ali moom boppam qiila li aliyin wa abi bakr wax nañ Ali keroog Badr ak Seydina Abu Bakr radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma yawma badrin keroog Badr ne leen maa ahadikuma Jibril kenn ci yéen kenn ci yéen ñaar yow Seydina Ali ak Seydina Abu Bakr kenn ci yéen Jibril moom la àndal wa ma al aaxar keneen ki muy ki ci des mikaayil mikaayil moo ànd ak moom wa israafiilu te israafil di malaaka moom malakun azim malaaka mu màgg la mu rëy la yashhadul qitaala fekke na xeex bi wala yuqaatil waaye xeexul mu ngi toog nag israafil mu ngi tay ci terrain Badar mu ngi fi yashhadul qitaal di di suivre di surveiller di xool di observer xeex bi ni muy dem waaye nag wala yuqaatil moom xeexul am na walla mu ne yashhadu safa mu ngi mu ngi xool kuréel bi ran di di surveiller di xool di observer waaw akbar moo tax euh, am na ci benn riwaaya lañ ne Seydina Jibril alayhi salaam dafa ñëw ànd ci côté ndejoor yonent bi alayhi salaatu la ñëw fekk côté boobu noonu ka fa ne ci côté mooy Seydina Abu Bakrin radiyallahu taala anhu wa mooy wax boo xam ne riwaay la boo xam ne imaam Ibn Abbaas solo ki ko jële ci moom di Ali ibn Abi Talha al-Walibi mu ne mu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbaas mu ne wa amaddallahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam wal mu'miniina bi alfin min al mu ne suñu boroom subhaanahu wa ta'aala daldi jox dimbalee jullit ñi keroog bi alfin ci mil minal malaayika ci malaaka yi wa kaana jibrilu fi xamsatin fi xamsi miati mujanniya wa mikaayilu fi xamsi miati mujanniba mujanniba boog mujanniba mu ne moom Seydina Abdullah ibn Abbas mille yooyu leen yàlla mille malaaka yi leen yàlla renforcer daal leen koy dimbalee keroog bi suba bi ñoom jullit ñi radiyallahu anhu nii la séparé woo gis nañ sànq ci xadiisu imaam Ahmad bu wér boobu rahmatullah alayhi que ne Seydina Ali dane nee man ak Seydina Abu Bakar que kenn kenn ci yéen mu ngi ànd ak Jibril keneen ki mu ngi ànd ak Mikaayil Israafil malakun azimun yashhadul harb wala yuqaatil mu ngi fekke moom kenn ku nekk ci yéen ñaar am na jibril lañu ànd ak kenn ki mikail rahmatul radiyallahu alayhim salaam ñu ngi ànd ak yéen riwaay imaam abdullah ibn abbas bii nag dafa day leeral day leeral loolu noonu naka la nekke naka lañ ko départager mu ne wa kaana jibrilu kon mil yooyu jibril dafa ànd ak fii xamsi mia ba dafa ànd mujanniba mooy côté côté euh, kii bi may maymana ak may maysara mooy ne arme bu nekk day am côté gauche ak côté droite am ñu nekk ci digg bi côté droite bi nag foofu la Seydina Abu Bakar ne woon muy droite yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne Jibril foofu la ñëw ànd foofu ànd ak 500 li nga xam ne mooy san ay malaaka wa Mikaayil Seydina Mikaayil alayhi salaam daal di ñëw fii xamsi miati mujanniba moom it ñëw ci beneen côté bi muy côté bi Seydina Ali ibn Abi Taalib nekk looloo tax imaam al-Haafiz ibn Kasiir ci al-Bidaaya wa Nihaaya bi mu waxee loolu bi mu ëndee lii mu teg ci ne wa huwa al-mashhuur loolu mooy li nga xamante ne te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a li nga xam ne mooy li siiw kon mbir yaa ngoongu suñu boroom subhaanahu wa taala nangu na ñaan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te gisoon nañ ko ci xadiis yi nga xamante ne nii e, jotoon nañ ko gis bi muy wax ne ci la suñu boroom wàcce ci keroog ci saxiixayni suñu boroom wàcce iz tastaghithuna rabbakum fastajaaba lakum anni mumiddukum bi anfin bi alfin min almalaaikati murdifin wa ma ja'alahu allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wa ma an-nasru illa min 'indillah inna allaha 'azizun hakim suñu boroom subhaanahu wa ta'ala daldi ne iz tastaghithuna rabbakum fàttaliku leen keroog Badar ba ngeen di dagaan di ñaan seen boroom ngir mu dimmali leen yéen jullit ñi radiyallahu anhum suñu boroom nag daldi leen nangul fastajaaba lakum mu daldi nangul anni këne man boroom bi mu middukum dinaa leen defal dinaa leen may dinaa leen dëgërale bi alfin ci mil minal malaa'ikati ci malaaka yi murdifiina yoo xamante ne nii dañuy tegaloo waaw akbar suñu boroom nag ne loolu wa ma ja'alahu llahu illaa bushra ne man defuma loolu nag lu dul ngir mbégal am mbégte la bu ma leen defal yéen wali tatma inna bihi qulubukum wali tatma inna bihi qulubukum ngir tamit seen xol daal di ciy dal muy première rencontre entre kufr ak lislaam suñu boroom defal leen lool wa man nasru illa min indillah yëg leen ne nag nga ñaay nekk lulul ci buur yàlla rekk lay jóge inna allah buur yëg leen ne buur yàlla azizun gu tedd la xakimun ku xare ñi ay mbir waaye ñëwub malaaka yi nii suñu boroom subhaanahu wa taala tamit wax na ko suuratu aali imran foofu suñu boroom subhaanahu wa taala mu fay wax baan a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim wa laqad nasarakum allahu bi badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkuruun id taqulu lilmuminina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi talaatati aalaafin min almalaa'ikati munzaliin balaa in tasbiru wa tattaqu wa ya'tuukum min fawrikum haadaa yumdidkum rabbukum bi xamsati aalaafin min almalaa'ikati musawwimiin wa maa ja'alahu allahu illaa bushraa lakum wa litatma'inna quluubukum bihi wa ma nasru illa min indillah wa ma nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ne ah wa laqad nasarakum allahu bi badrin ci suuratu ali imran aaya 123 waxoon nañ la ne suuratu anfaal ci badr lay wax suuratu ali imran ci suuratu kay ghazwatu uhud lay wax waaye tuddaale na fa badr ndax lii da leen doon keroog uhud la leen doon fàttali xéewal yi mu leen defaloon badr mu ne leen wala xat dëgg-dëgg nasarakumullah buur yàlla dimbali woon na leen yeen jullit ñi badrin ca badr ghazwatu badrin wa antum adilla te boobu ñu tuuti ngeen ñoon ñu néew ngeen woon ay qaliluuna bi nisbati ila man laqiyahum min al mushrikiin wa min jihatin annahum kaanu musha illa qalilun minhum loolu wa min jiha annahum kaanu aariina min as-silaah wa kaana al-mushrikuuna ala al-aksi min daalik loolu la imaam al-Haafiz Ibn Hajar al-Asqalaani wax ci bi muy tafsir kitaabul maghazi baabu qissatu ghazwati badrin bu imaam abu abdillah al buxaari rahmatullahi ala al jamii mu ne kon wa antum wa laqad nasarakum allahu bi badrin wa antum adilla dëgg-dëgg de buur yàlla daldi woon na leen dimbali bi badrin keroog ghazwatu badrin wa antum te fekk boobu azilla mooy ñu néew ngeen ñu tuuti ngeen woon imaam alxaafiz rahmatullah alayhi mu ne ah, loolu nag néew gi ci lan la mu ne qaliluuna ñu néew lañu woon buñ leen comparé ak ñi ñu dajaloon ci yéeféer yi waaye tamit ci geneen wàll que ñoom dañ doon dox lu dul ñu néew ci ñoom gisoon nañ ne ñaari fas la ñoroon ñaari fas géléem yi bariwul dañ ko doon awante ñu ëppoon ci ñoom dañ doon jox mu ne waaye tamit ci yeneen wàll buy wan ne kaanu azilla ñu néew lañu woon wa min jihati annahum kaanu aarina min as-silah wa kaana al aks mu ne tamit du fekk que ñoom seeni arme bariwul li ñu yoroon c'était des armes dérisoires alors yéeféer yi c'était tout à le contraire ñoom ñi nga xam ne dañoo bari woon ay armes waajaloon ko laata ñuy agsi fii nga xam ne mooy Badrin mu ne kon loolu mooy wa antum adilla loolu lépp danga ko ciy dégge suñu boroom subhaanahu wa fattaqullah la'allakum tashkurun kon nag ragal leen yàlla bu ngeen ragalee laal la rek ah dinañ leen nekk ñoo xam ne di ngeen mën a sant li nga xam ne mooy xéewal yi leen yàlla defal mu ne id keroog boobu badrin di ko nettale ci suuratu ali imran id fàttaleku leen fàttaleku leen keroog bi nga xamante ni nii taquulu yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yaa ngi wax lil mu'miniina ñeel way ngëm yàllay keroog badrin alam yakfiyakum ndax doyu leen an yumiddakum rabbukum bi salaasati alaafin min almalaa'ikati munzilin ne xanaa doyu leen ma daldi leen defal euh, defal leen may leen dimbalee leen seen boroom yéen julli ñi bi salaasati alaafin ci trois mille minal malaayikati ci malaayika yi munzilin yoo xam munzalin yoo xam ne dañ leen di wàcce boroom bi maa leen man boroom bi maa leen di wàcce ñu jàppale leen ci xeer euh, fii nii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim li gën a dëgër mooy côté bii comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar wax na ko noon imam al-Hafiz ibn Kathir loolu la wax rahmatullah alayhima ñu ne lii nii euh, Badr la ci jublu mooy ne bi naan il eh, fàttalekol bi nga xamante ni taqulu lil mu'minin boobu noonu fi muy dellu mooy ne euh, keroog Badr la nekkul Uhud comme ni ko ñenn ñi waxe mu ne te loolu mooy li gën a euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute est mille lañu woon mille malaaka lañu wala trois mille ndax gis nañ aaya bii ci aayatul anfaal day wane ne lan euh, ñoom mil lañu woon ndax dane fàttalekul if tastaghithuna rabbakum fastajaaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaa'ikati murdifin fàttaleku leen keroog bi nga xam ne ci ngeen di dagaan seen boroom di ko ñaan mu nangul leen kën dina dina leen may dina leen jàppale ci mil malaaka yoo xam ne fii murdifiina dañuy ñëw ñenn ñi ginnaaw ñeneen ñi nga xam ne dañuy tafaloo to toppante waaye loolu mooy benn beneen bi suuratul euh, euh, euh, ali imran bi dane id taqulu lil mu'minina keroog fàttalekul yow yonent bi alayhi salaatu salaam bi ngay wax jullit ñi alan yakfiyakum ndax doyu an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min al malaikati ndax doyu leen seen boroom daal di leen jox dimbali leen bi thalathati alafin ci trois min al malaikati nga ne waaw ginnaaw bi ma ne kon lii waxul Uhud mais Badr lay wax mais ñun Badr ghazwat bi uratul anfal mille wax fii trois imaam euh, euh, Ibn Abi Hatim daldi soloo ci sanad boo xam ne bu wér la ba ci ash-Sha'bi di taabi'i bu mag boobu raxmatullah alayhi mu ne anna al-muslimiina balaghahum yawma badrin anna Kurz ibn Jaabir yamuddu al-mushrikiin fa anzala allahu taala alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alaafin min almalaikati munzalin mu ne qaala falam yumidda kurzul mushrikin walam yamudda almuslimina bil xamsa mu ne moom seydina aamirin shaabi rahmatullahi alayhi mu ne keroog Badr jullit ñi dañoo am information bu leen naan boo xam ne dañ cee jote ne Kurz ibn Jaabirin al-Fihri te gisoon nañ ko defoon nañ tarjama walillahi hamdu wal minna moom Kurz bi ghazwatu Badrin bu njëkk ba moom moo ko waraloon loolu gisoon nañ ko ñoom moom la yonent bi alayhi salaam moo ñëwoon daal di songu coowam caawam Medina mi daal di nangu ci jur gi daal di daw yonent bi alayhi salaam daal di koy toog ba fi mu yemee ci jege Badr mu rëcc mu daal di dellu moom la ñuy woowe ghazwatu Badrinil ula Kurzu moom nag yemul ci loolu bi mu déggee ne Quraysh ñu ngi ñëw di xeex ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ñoom Abu Jahl dalee na dig ne leen dinaa leen dinaa leen jox ndimbal dinaa leen ndimbal ci ay soldats yéen waa Quraysh julli ñi nag bi ñu yëgee loolu si la suñu boroom waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum ne waxal julli ñi bu ñu tiit de bés bu nga xamante ne daal dinay renforcer yéeféer yi man borom bi dinaa leen renforcer bi thalathati alafin min al malaikati dinaa leen renforcer ci trois mille malaaka yoo xam ne dinañ ñëw renforcer leen mu ne moom imaam ash-Sha'bi rahmatullah alayhi falam yi yamudda kurz mujjul indi lim doon wax ndax dafa yëg ne bon yéeféer yi ñoom xeex bi ñu tàmbalee dañ leen a commencé di dog seen baat yi comme si ñuy da ñuy witt ay meññeef ci garab mu découragé course yu ñëwul suñu boroom tamit mu ne ba nga xam ne course yu ñëwul suñu boroom it daal jox jullit ñi trois mille yooyu waaye mille rek la leen jox comme nim leen ko waxe wax Allahu akbar ah, loolu benn wax la mais nag am na ñeneen ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim muy ku mel ni Seydina Qataada moom dane amadallahu almuslimiina bi xamsati alaafin min almalaayika dane cinq cinq mille malaaka la suñu boroom renforcé ñi nga xam ne ñooy julliñ kanta ar rubay ar ar ar anas radiyallahu taala anhuma dane amaddallahu almuslimiina yawma badrin bi alf thumma zaadahum fa saaru thalaatha alaaf thumma zaadahum fa saaru xamsata alaaf lii lépp imaam alxaafid ibn xajar toxal na ko ci alfath bi muy shara qissatu ghazwatu badrin moom rahmatullah aley mu ne kantaa moom dane suñu boroom dafa defal jullit ñi keroog Badr bi alf dalee na jox alf comme ni mu ko waxee ci suuratul anfaal ginnaaw gi ci biir xeex bi mu dolliwaat leen trois mille ginnaaw gi mu delloo mu de mu dolliwaat leen ba finalement xamsatu alaaf lañ muy cinq mille malaaka lañ woon ba léegi di suuratul anfaal ci aaya 123 jàpp aaya aaya 123 jàpp aaya 127 mu ne balaa ndax li ci tegu moo tax ñoom ñu ne mooy ñu wax sànq ne balaa an kay il tasbiru ginnaaw bi ne il fàttalikul taqulu bi ngay wax yow alayhi salaatu wassalaam lil mu'miniina ñeel jullit ñi alan yakfiyakum ndax doy leen an yumiddakum mu defal leen rabbukum dimbalee leen rabbukum seen boroom bi thalathati alaafin ci 3000 minal malaa'ikati ci malaaka yi munzalin yoo xam ne ñooy wàcc ba pare mu ne leen balaa axe kay in tasbiru bu ngeen damooy da ko conditionné in tasbiru bu ngeen muñee wattattaqu te ngeen ragal yàlla wayatukum yéefér yi daal leen dikkal min fawrikum daal leen dikkal seen kanam daal di bay loolu la ki nga xamante ne nii moom la imaam alxasan ak qataada ak sudi wax ne min waji min wajhihim buñ leen jógal min fawrikum ñu ñëw haadaa loolu da yum ditkum bu boobaa bu ñu agsee yumditkum dina leen renforcer may leen rabbukum dimbali leen rabbukum seen borom bi xamsati alaafin ci cinq mille minal malaaykati ci julli ñi ñoo xam ne mu musawwam ci malaaka yi mu musawwamin kon loolu la suñu borom wàcc bi nettali ghazwatu badr ci suuratul anfaal mu wax la moxoon fay ne wa ma ja'alahu allahu illaa bushra lakum buur yàlla nag deful wàccug malaaka yii mu leen dimbalee defu ko illaa bushra lakum lu dul ngir bëggal leen allahu akbar moo tax euh, bëggal jullit dugal mbégte ci xolu jullit min akbari min akbari maa maa yata'abbadu al abdu bihi rabbahu allahu akbar bokk na ci gën a rëy ci yoo xam ne moom la jaam bi mën a jaamu boroom fexe bi dugal mbégte ci xolu jullit ndax ku leen merloo suñu boroom dina la dina la alal boo boo tuubul wa maa naqamu minhu inna alladhina fatanu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam walahum adhabul hariq suñu boroom ne inna dëgg-dëgg maa ngi waat ne ñi nga xam ne fatanu ñooy fitnaal di teg ci des conditions pas possible jullit ñi di leen fitnaal di leen nongatu saa su ne loolu nag mën na nekk yéefér mën na nekk jullit ñu koy def ñu góor ñee ñu jigéen ñi summa ya tuubu te ginnaaw gi tuubu ñu génn ci seen kàccoorte gu mag googu ñuy def suñu boroom ne gis nga gëj nga ñooñ falahum am nañu adaabu jahannama am nañu mbugalum jahannama walahum te am nañu adaabul xariq mbugal moo xam ne safara lay doon woo xamante ni nii wuy tàkk la di lakkaate moo tax il faut faire très très très très attention di teg di merloo ñi nga xamante ni mooy ay jullit suñu boroom subhaanahu wa taala ba léegi ci suuratul anfaal muy wax ndimbali gi nga xam ne nga ndimbal yi mu defal jullit ñi keroog dafa bari gisoon nañ am nu'aasa idh yughashshikumu nu'aasa amanatan min wa yunazzilu alaykum min as-samaa'i maa'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza ash-shaytaan wa liyarbita 'alaa quluubikum wa yuthabbita bihi al-aqdaam gisoon nañ loolu muy ngëmmentu bi mu leen defaloon yéeféer yaa ngi nii waaye suñu borom defal leen ngëmmentu ñu mën a récupérer ñu nelaw nelaw yoo xam ne yu gàtt te nekk récupérateur ba pare mu defal leen ndox labbadalahumul ard comme niñ ko gisoon suuf si nekkoon fu naqaree dox fas wu ci jaar wala nit ku ci dox sa tànk yi pëtëx ci suuf suñu borom wàcc ndox mi ba mu dëgër ñoom ñu mën a avancer waaye mu renforcer leen ak malaaka yi loolu nag la suñu boroom subhaanahu wa taala di wax naan ci suuratul anfaal ba léegi aaya li nga xam ne mooy aaya douze moo topp ci aaya bi ñu wax cinq cinq id yughashi id yughashikumun nu'asa amanatan min suñu boroom subhaanahu wa taala ne id fàttaleku leen yuuxi rabbuka an ilal malaa'ikati anni ma'akum fathabbitu alladhiina aamanu sa ulqi fi quluubi alladhiina kafaru ar-ru'ba fadribuu fawqa al-a'naaqi wadribuu minhum kulla banaan dhaalika bi annahum shaaqu allaha wa rasuulahu wa man yushaqiqi allaha wa rasuulahu fa inna allaha shadiidul 'iqaab dhaalikum fadhuuquuhu wa anna lil kaafiriina 'adhaaban naar suñu boroom subhaanahu wa taala di wax ba léegi ci ndimbal gi mu dimbali woon jullit ñi dimbali ko jaamam bi di aleyhi salaatu wassalaam mu ne id fàttalikul yuuxi rabbuka bi sa boroom di daldi révéler di wax malaaka yi an ilal malaaikati anni ma'akum naan malaaka yi man boroom bi subhaanahu wa taala maa ngi ànd ak yéen dem leen ngeen fekk ci ghazwatu badrin dimbali ji leen sama jaam bi di alayhi salaatu wassalaam bu ngeen demee lan mooy seen mission lii man borom bi laa leen digal yéen malaaka yi ngeen def ko fa sabbitu alladhina amanu allahu akbar ak tasbit dëgëral leen xolu ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla bu bu ci benn tiitaange nekk moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne abshir ya aba bakr hada jibrilu axidun bi inaani farasihi bi inaani farasi yaquulu Allahu akbar dinañ ñëw ci yeneen xadis yi nekk ci saxi imaamul Buxaari bu mel ni mu ne jibril gi ci xadis bi ñu wax dinañ ñëw ci yooyu insha allah looloo tax mu ne abshir bëggal yaa aba bakr na ko Abu Bakrin bégal ataaka nasrullah ndimbalul yàlla diggal na lu tax kan nan lan moo symboliser ndimbalu yàlla jooju mu ne hada Jibrilu Seydina Jibril aaxidun bi inaani farasin yaqudu mu ngi téye ci goj ci laxaabu genn fas di ko wommat di dugg ci ci xeex bi kon suñu boroom ne leen fa sabbitu yéen malaaka yooyu ànd ak Seydina Jibril Mikaayil te israfil malakun azimun yashhadu alqital walam yuqaatil malaaka yooyu yépp mooy sangu malaaka yi ñoo ñëw niñ kaay yi israfil jibril ñooñu ñoo alayhimu salaam ànd ak ñi ñu àndal ne id mu ne lan ngeen di def fa sabbitu alladhina amanu waaye yow xeex boo mën di dugg imaginer tey ñu ne yow dangay ngay xeex ak say noon ak mu ñu man di toll ñu ne benn malaaka mu leer la yàlla ne la yow renforcer naa la defal naa la benn malaaka mu ànd ak yow wallahi law kunta anta wahda wahdak boo newoon seul le monde tout tout le monde tout le monde planète yi yi yi lu mu tudd suuf continent yépp contre yow buur yàlla jox la benn malaaka yaa leen di gañ léegi imaginer mu indi ci mille malaaka yoo xamante ni nii suñu boroom nag ne loolu lan la loolu mooy da ngay am gàndu confiance in kuntum mu'minan boo gëmee yàlla ah non gars yi nañ seen technique nucléaire yépp nañu ko indi marhaban bihim bienvenue nañ indi seeni technique nucléaire nañ indi seeni sous seen lépp wallahi buur yàlla maa forcé ma benn malaaka rek laa waxatuma laa ñuy kon mooy ni ngay amee confiance ba gars yi naan sawaay dafa dof il n'est pas sur terre il n'a pas les pieds sur terre suñu boroom nag ne malaaka yi yéen thabbitu alladhina amanu dem leen ngeen dëgëral xolu ñi nga xam ne ñoo ma gëm te nag man boroom bi subhaanahu wa leneen yi dinaa ci occupé sa ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar kuffaaru Quraysh ñi ñoom Abu Jahl ñi man borom bi dinaa sànni ci seen xol yi ak tiitaange ak ragal jullit ñi gisoon nañ geneen dimba bimu naan suñu borom bimu leen di wàññ wàññi li mum yéeféri wa yuqalliluhum fi a'yunihim li yaqdiya allahu amran kaana maf'ula suñu borom subhaanahu wa bu keroog Badr fii bi ñuy jàkkaarloo dafa wàññi kuréel yi ku nekk ba ñu ñemewante comme nañ ko gisa woon biñ ñii ba roofaloo sa ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba bu borom bi wax fan la ko jaarale mu wax ko ci aaya bële ne bi ñu duggantee ñoom ñuy gis yarawnahum mithlayhum ra'yal ra'yal ayn ñu gis ne jullit ñi ah ñun ñuy foogoon ne du ñu dara bariwuñ ndeke ñii dañoo doublé non seulement ñoom seen nombre bu tuuti bi mais ñun Quraysh mille yiñ doon ñoom dañoo mujj nekk deux sa ulqi fi qulubi alladhina kafaru ron man borom bi dinaa sànni ci xolu yéeféer yi arroba tiitaange kon nag yéen malaaka yi ba léegi ginnaaw tasbiit dëgëral gi ngeen di dëgëral xolu jullit ñi fadribu fawqa al suñu boroom jox leen ndigal ne leen fadribu dee leen duma di dóor tay ci xeex bi fawqal anaaqi doq yi dee leen cor doq yi waaw akbar wadribu minhum kulla banaan fépp foo xamante ne nii articulation dafa am ñaari yax yu fay daje fëgg leen foofu allahu akbar alaa ya'lamu man xalaqa wa huwa al-latiiful lii moo gën gaaw ci rey bi suñu boroom mi xam ne malaaka yi def leen nii ngir gaay ñu góob bopp yéeféer yi lu mu gën a gaaw fadribu fawqal a'naq day leen duur ci kaw doq yi na na na loos yi dee leen cor foofu ndax yooyu mooy yi nga xamante ni waaw ah, boo ko daggee waa ji pare na waaye fadribu minhum kulla banaan fépp foo xamante ne nii fépp wadribu minhum kulla banaan dafa am articulation comme diggante baaraam yi bu ngeen ku ngeen gis foofu dóor ci foofu ak tamit loxo yi mooy bras bi gis nga fi ngay yëngal nii mooy da gis ne dafa am fépp foo xam ne articulation dafa am ak tànk yi dee leen cor foofu ndax bu ngeen coree foofu bu doon ku doon téye jaas ñu dagg jaas yi euh, loxo bi fi muy lemoo baaraam yi kooku dootul mën a téye nga dagg tànk yi fii nga xam ne fa lay mën a yëkkatee tànkam buy def étirement foofu nga xam ne fa la yax daje boo ko daggee du mën a tee dox loxo bi boo daggee ci articulation loolu la leen fa wadribu minhum kulla bana fépp foo xam ne articulation dafa am fëgg leen foofu mooy day dagg day jàll ndax du am yax du ko téye xam nga ñu bari nag bon boo ñu waxaale tuuti ci côté euh, pour nga gis ne Allah Allah mooy ne gis nga gaa yi boucher boucher boucher yi jazzaar yi ñi nga xam ne ñooy rey rendi xareet yooyu ku lu ci gën a xam ni nag moo la dàq fees moo lay gën pare mooy ne ndax léeg-léeg nga gis les amateurs nga xam ne tabaski day ñëw ñoom ñuy rendim xar mais man nañ ko rendi bi day metti ndax xamuñu nan la ñuy def xamuñu fan la ñu war a teg paaka beeg fan la ñuy dagg mais même buñ paree ñu jox ko xale yi wala ñoom ñu bëgg koo fees dañu am problème dinañ yàq seeni paaka ak seeni jaasi ndax xamuñu fi ñu ko war a jaarale tam lii mooy jaaral ci articulation yi sa paaka du du lemu te tamit boo paree dañ ko mën a utiliser waat ñaw ñaw gi du gaaw a deñ ndax boo daggee ci articulation yi foofu aw yoon la yàpp rekk a fa ne alors que bu dee dangaa jël dóor ko ci yax bi loolu mën naa fell sa paaka wala mu si sa sémmiñ loolu na ko ñi nga xam ne euh, ñooy yóbba ñooy euh, dem di dem ci film yeeg ñooñu ñoom Mawlana Abdul Aziz nañ ko ci boole waaw akbar mooy ne loolu ñaa ne sax xam nañu ko waaye lii nii mooy gis nga loolu yi danga ko fi jàng kon mu ne fadribu yéen malaaka yi dóor fawqal anaaq ci kaw doq yi wadribu minhum te duma leen dumale dóor leen minhum ci ñoom kulla banaan fépp foo xam ne fa la articulation am suñu boroom ne zalika boo gisee ma def lii mooy bi annahum shaaqu llaha wa rasulahu boo gisee ma def lii yónni malaaka yi ngir ñu dimbali sama ndaw li dimbali jullit ñi radiyallahu anhu du dara dara taxul ma def ko lu dul man borom bi subhaanahu wa taala lu dul na bi annahum shaaqu llaha wa rasula mooy ni daa yéefér yi dañoo weddi yàlla weddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba pare mooy ko wuteek ay ndigalam sori diineem bi ba pare di ko xeex ñuy contrarier yàlla nee na ñooy dañuy contrarier yàlla dañuy doomu contrarier yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ko ci lépp ci sur toute la ligne suñu borom ne gis nga loolu ñu def looloo tax ma yónni malaaka yi ngir ñu rëq seen digg tey ban boo gisee lii ndimbal lii bi annahum ndax ñoom kuffaaru Quraysh ñi shaqu llaha dañoo mooy yàlla mooy ndawam yi alayhi salatu wasalaam suñu boroom nag joxe règle générale ne nag bu kenn foog ne lii ci ñoom rek la xewoon jeex na ay waaye ñoom Abu Jahlin toskare ñeel na leen suñu boroom ne waxuma ñoom rek de wa man yushaqiqi llaha wa rasula fa inna allaha shadidul iqab yéen ñi des ginnaaw Badr ba àddinay tukki na ngeen yëg ne ñii du dara du dara moo tax suñu boroom yónni malaaka yi def jullit ñi gañe ñu mbugal leen lu dul ne dañoo mooy yàlla mooy yonent bi alayhi salaatu salaam digalu yàlla ñu fule ko dugal yonent bi alayhi salaatu salaam ñu fule ko bokk na nag ci li gën a gaaw ba fule ko mooy jàngu ngeen ko xamu ngeen wala ngeen xam ko def ko siyamaa tay ko di ko fule suñu boroom ne nag gis ngeen oo man yushaqiqillah lii nag du ñoom rek laa ko ñeel de ñoom abu jahlin yii la laa ko tegal fii de fii ba àddinay tukki wa man yushaqiqillah képp koo xam ne day mooy buur yàlla di sori ay ndigalam ba pare sori diineem bi lu mu digle nga bay yàkkamti na sax ngay ñaan yow lii yàllaa ko dula ba nga ne c'est ringard tax na nga def ko waaye yow lan moo nekk ci ci ay joxe loxo kii waxuma dara jigéen ak góor waaye man damay bii sax ndax lan xam nga ne yàlla du ko yonent ma alayhi salaatu salaam lu mu digle nga daal di koy def lu mu tere boog nga daal di koy def lu mu digle nga sànni fële mu ne wa man képp koo xamante ne wow man ci lil umum pour ñépp la kenn génnul noo am sant boo man di am ku la mën di jur gis nga boo duggee ci cadre bi buur yàlla dina la mbugal bu la jéggalu wa man yushaaqillah képp koo xam ne dafa moy yàlla wa rasulan ndawal mi fa inna allah na xam kooku na xam ne inna allah buur yàlla shadidul iqab ku tar mbugal moom mi mbugaloon yéeféer yi Badr moo lay mbugal yow mi def loolu daaliku mu ne yéeféer yi gis ngeen lii de seen li ngeen def fa zuqu ale ñam leen mbugal mi tey ban wa anna lil kaafiriina te dëgg-dëgg ñeel na yéeféer yi ëllëg adaaban mbugalu safara xam naa tey dañuy yem foofu incha nag ci jataay bii di ñëw incha nag ñu gaal di gën a dugg nag ci continuer malaaka yi gis nañ agsi nañu xadiis yi gis nañ aaya yeeg yooyu yi ko wax ñu ñëw nag ci xadiis yi nga xam ne gis nañ ci benn bi nga xam ne moom lañ gis yonent bu seydna imam ahmad kuene yonent bi aleyhi salatu wassalaam seydna ali radiyallahu anhu dane dañ ma ne man ak seydna abu bakar ma ahadihim ahadikuma jibril wa ma al axar mikail wa israfil malakun azim yashhadul qital walam yuqaatil loolu gis nañ ko insha allah ci jataa bii di ñëw nag ñu gis li nga xam ne moo ci tegu ak li nga xamante ne ni mooy xeex bi gis nañ ni ñu ngi ci biir jullit ñaa ngi commencé di rey yéeféri yéegi xeex léegi bi nga xamante ne nii ci la malaaka yi defe nii buñ fàtte ne pour ñu jàpp ko baxana keroog kuffaaru Quraysh ni bi ñuy génn Quraysh Iblis dafa ñëw biñ ñëwee bay génn dañoo tiit ne dañoo amoon problème ak waa Banu Kinaana kon ñun duñu dem ndax bu ñu demee mën nañ féete ginnaaw ñu ne Seydina Jibril daa euh, Seydina kii bokk Iblis alayhi laanatullah daal di ñëw ci suurat tabaddalum Iblis ala suurati Suraqat Malik mu ñëw ci li nga xam ne mooy forme Suraqa ibn Malik te boobu nekkoon kilifaay waa mu banu Mudlij bokkoon ci waa Banu Kinaana leen garawul dem leen inni jaarul la ko man maay nekk maa maay maay maa leen res maa leen di protéger sama tribu bi Kinaana bu leen ragal dara ndax man maa fay kilifa kenn ci kilifa yi laa kenn du leen féete ginnaaw dem leen gis nañ mu ne inni jaarul lakum li leen gis nag ñoom iblis ndax ni malaaka yi nekk foofu dinañ gis ne noonu nekk woon tamit ci yéeféri ànd ak ñoom waaye ba mu leen gisee nan la doxale ak lu xew ginnaaw bi malaaka yi ñëwee xeex bi commencé